al-Alam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i uh, rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam uh, fil baabi al-ishriin ba'da al-mi'atayn baabu maa yuqaalu 'inda ru'yatil hilaal waaw euh, mu indi bunt bi di wax muy bunt bu mujj buy wax ci wàllu weer yi ginnaaw bi nga xam ne ci lañ jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent dix-neuf doon wax baabu nahyi an taqaddumi ramadan bi sawmin ba'da nisfi ba'da nisfi sha'ban illaa liman wasalahu bima qablahu awlu lañ jeexe lool doon tere jiitu ramadan di ko anticiper Euh, ak tamit euh, euh, imaam An-Nawawi dafa ànd ñi nga xam ne après ne su Sha'baan dañuy tere ku ci koo xam ne daa moon aada di ko def te waxoon nañ la xadiisu bële muy xadiisu Seydina Abu Hurayra bi 1226 idaa baqiya nisfun min Sha'baan falaa tasuumu loolu xadiis la bu wér al ala jële ko ci baayam hmm? loolu dëgër la mu jële sayna Abu Hurayra mu jële yenente bi alay saa salam ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañ xadis bu mujjoon mu doon xadis 1227 mu ne woon wa an Abil Yaqzan Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma annahu qaala man saama yow al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaa Abal Qaasim sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw moo imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne comme si day wax ne Abul Qaasim yonent bi alay saa salam mi nga xam ne moom la yàlla teg muy séddale àtte yi yi boroom bi soxla ci jaamam yi moom moo digle waaw moo tere lii kon nag képp ku ko def mooy mooy nga digalam voilà kon <laughs> mu ngi noonee kon loolu lu xama solo la léegi nag tey ñu war a jël euh, bunt bii nga xamante ne nii moom mooy bu mujj mi nag waaw lii mooy xadiis bi nga xamante ne mooy euh, mbudd bu mujj bokk di wax ci wàllu weer yi waaye jeexagul kitaabul fadaa'il jeexagul ah ah non ngëneel yi <laughs> téere bi wax nañ la téere yu njaar yi moo ci gën a gudd ba léegi jeexalaguñu ko waaye euh, ci wàllu weer yi muy chapitre deux cent vingt hein ñaar téeméer ak ñaar fukk mu ne baabu buntu maa yuqaalu li nga xam ne moom la ñuy wax inda ru'yatil hilaal waa bu ma gisee weer wi séentu ji weer ba gis ko wala ñun séentu ji nañ weer ba gis ko waa lan la ñuy wax du ñu sant yàlla ah, eh, l'islam bawul jaam bi sudan ayaxsabul insaanu an yutraka suda est-ce nit ki daa foog ne da nga koo bàyyi noonu rek muy wëndal non non waaw déedéet waaw déedéet waaw déedéet mooy borom bi lu lépp la nekk te xattaa yooyu nga xam ne aw weer wu feeñ xam nga dépendre wul ci jaam yooyu boroom bi tout le temps yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dalaa war a delloo ci sa borom waaw dalaa war a delloo ci boroom bi azza wa jalla bu dee xam nga nan nga tey delloo ci ay sikkar yoo xam ne ay azkar yoo xam ne yonent bi alayhi salaam xamal nañu ko xamal nañu ana lan lañu ciy wax waaw kay lan lañu koy lan lañ ciy wax lan lañu ciy eh, wax noonu waaw ana lan lañu ciy wax loolu xamal nañu ko ci occasion bu nekk nag léegi nag alimahu man alima alimahu man alima wa jahilahu man jahila xam na ko ko xam euh, daal na koy ñàkk xam réere na ko ku réere voilà kon loolu da dafa am solo di wane ne suñu njumdu gi yëpp c'est pour ñuy branché wu ci suñu borom lépp xéewal bu ñu borom bi def c'est pour comme si dañu naan su suma jaam xoolal lii c'est pour wan la même bu dee bu neex be bu naqari bi nag bu ci nekk wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna borom bi nee na man maa leen di man maa leen di nattu ci loo xamante ne nii lu neex ak lu naqari lépp nekk fitna voilà kon mooy yooyu yëpp nag mooy nattu ko ngir man la ngir xool est-ce que di nga mën a jokku hmm? eh, ci sa borom delluwaat ci sa borom yow jaam bi waaw kon loolu nit ki bu amee loolu rek xam loolu mooy dara mooy lépp nag mooy relatif ci moom lépp mooy li nga xamante ne nii day simple ci moom waaw waaw day nekk loo xamante ne affaire yi day day day day day day yóbbu waaw waaw dina xam ne borom bi li wax moo am waaw moo ñuy nattu bi sharri wal xayri fitna waaw jeex na fitna du lu naqari kese lay neex waaw te muñ ci wàllu ci biir xéewal yi moo gën a min mooy façon ñi mooy bi ci gën a jafe waaw boroom defal lay xéewal defal la lu bari ngi jaar ci muñ mooy non seulement sant ci sant gi war taw jël ci xaq ya boroom bi wax nga jox ko loolu ak tamit xéewalu santé yooyu yëpp nga sant ci yàlla yooyu moo gën a jafe nga feebar daan ah maa ngi maa ngi muñ waaw kon nag loolu nit ki daa war a tollu foofu waaw lépp lu ñëw rek walla le bu dem nag ba laata daray ñëw sax boroom bi kese lay gis ci mbir yi laata mbir yi di ñëw ak bu ñu ñëwee ak bu ñu demee xam na ne yàllaa fi nekk ah wallahu xalaqakum wa ma ta'malun jeex na kon nag occasion yooyu bokk na ci yi nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne borom bi da koo def kaw niya ci kawnu bi lay xewe mooy feeñu gu weer ak génnu jant beek yooyu waaw wa min ayati <laughs> bi di ko wax waaw nenu la laa tasjudu lil shamsi wala lil qamar Allah waaw bu leen sujootal yooyu de lu bu leen leen sujootal waaw wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun waaw bokk na ci mandargaam yi nga xam ne moom la boroom bi teg di wane sañ-sañam kattanam man-manam mooy al-laylu wan-nahar ni mu def guddi gi ak bëccëg gi di dem bii bu demee bii di ñëw ni ñuy duggee àddina bi fii lëndëm fee wa ngi leer jamono ji fee di leer fii wa ngi lëndëm nàngam ak nàngam wa shams waaye jant bi wal xamar ak weer wi mu ne nag loolu ay aayay borom bi la mandargal yi mu leen tegal la ngir mu leen di delloo ci man ngeen xam ne ki def lii ki def lii mooy Allah kon nag yooyu laa tasjuru bu leen sujootal mukk li shamsi ñeel jant bi comme ñi nga xam ne ñoo doon jaamu jant bi wal qamar wala lil qamar waaye ñépp di caagante ne weer wi waaye bu ngeen di sujootal tey toroxlul lillah na nekk ngir yàlla bu leen naan jant beeg weer daa may esprit yi nekk ci gannaaw wala mën nañoo defal seen bopp kadib déet yàlla mooy defaa koon bi wasjudu toroxlul leen sujootal leen lillah ñeel yàlla mi nga xam ne alladi xalaqahunna mi nga xam ne moo leen bind ñoom ñëpp in kuntum neem nekk ngeen iyaahu moom dong na moom ngeen di wéetal moom ngeen di jaamu allahu akbar kon loolu yëpp dafa am solo yii nii yëpp ay feeñuwaayu borom bi la yu ñuy feeñal ngir delloo ñu ci borom bi léegi nag te sunna nag dafa fees ci loolu yonent bi saa saam amul lenn lu dul njariñ lu dul xëccal na ko xeetam lépp lu dul lor lu dul dàqal ko wadkurullaha dhikran kathira alhamdulillah comme mu ngi ci tudd leen yàlla tudd gu gu bari ndax occasion bu xew mu tudd yàlla bu génnee muy taw am na lu muy wax bu génn mooy lépp buy xëy buy génn këram am na lu muy wax buy dugg këram am na lu muy tëdd am na lu muy wax buy ainsi de suite nàngam ak nàngam loolu nekk loo xamante ne nii lu ama ama am solo la waaw loolu daa nekk loo xam ne dafa bokk ci yi nga xamante ne nii dañoo am solo lool waaw kon nañ ci bàyyi xel léegi nag al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ñu indil fii bunt bi baabu buntu maa yuqaalu li ñuy wax nag inda ru'yatil hilaal ban sikkar ban tudd yàlla ngay wax ngir dellu ci borom bi jamono ji nga xam ne ah ci lañu gis weer wi waaw bees gisee weer wi moo ana la ñaa wax mu indi xadis benn xadis képp indi fi aaya ci kanam benn xadis kese la fi indi muy xadis mille deux cent vingt-huit mu ne an Talhata bni Ubaydillahi radiyallahu ta'ala anhu anna anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa ra'a al-hilaala qaala allahumma ahillahu alaynaa bil-amni wal-iimaan wassalaamati wal islaam rabbi wa rabbuka allah hilaalu rushdin wa xayr rawaahu tirmiziyu rahimahu allahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaam al xaafiz an-nawawi indil ñu xadiis bi mu ne an talxata mu ngi jële ci talxa ibnu ubaydillah Talha mi nga xam ne mooy doomu Ubaydillah gis nañ xadiisam keroog ci kaw kaw ba bi ñëwoon naan yonent bari saa nekk farata ci man muy xadiis mille deux cent sept ci chapitre deux cent seize baabu ta'kiid wujuubi zakat wa bayaani fadliha wa maa yata'allaqu biha xadiis mille deux cent sept ah gisoon nañ ko wa an Talha ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b at-Taymi Ah, moo nekk ni mu ne waan Talha ibn Ubaydillah mu ngi mu ngi jële ci Talha di doomi Ubaydillah radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonente bi alayhi salaatu salaam kaana nekkoon na idaa ra'al hilaala bu gisee dañuy xamar kenn du wax xamar hilaal mooy buy dóor a génn nga xam ne day sew noonu léegi bu après lañ naan xamar am ñu ne mooy buy buy dugg mooy buy buy ah, waaj a génn buy dóor a génn comme bu weer wi door a teru ak tamit bu weer wi jeex am nañu wax lool mais hilaal buñ ko waxee mooy yi nga xam ne moom la ñuy séentu waaw mais du pleine lune ñu naan hilaal bi <laughs> am na ñu hilaal dañ ciy jublu mooy yasalunaka anil la comme shahr bi muy li nga xam ne mooy euh, weer voilà mais lii liñ ci jublu mooy weer wu nga xam ne bi muy sawe mel ni benn we boo xam ne dañ koo dagg ni muy mel buñ daggee lépp ci baaraam bi noonu nga xam ne lay def benn demi-cercle bu ndaw boo xamante ne sew loolu yonent bi alayhi salaam mu ne Seydina Talha mu ne kaana anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon na idaa ra'a al-hilaala bu mësoon a gis weer wi mu teru qaala danaan muy door a feeñ allahumma e eh, suñu borom ahillahu alaynaa borom bi ñu ngi lay ñaan ñun sa jaam yi man nii di rasulullah waaw di ñaan nga feeñal ko ahillahu mooy feeñal ko ay atli'ahu alaynaa ci suñu kaw buy ñëw nii mu feeñe nii yal na fekk mu ëndaale te fekk ci ñun nga def mu fekk ci ñun lii nga xam ne moom laay ñaan waaw ahillahu alaynaa bil ni ci ñu nekk ci kóolute allah ci sécurité nekk ci li nga xamante ne mooy jàmma wal iman ànd ak ndax jàmm ju àndul ak ngëm yàlla moom amul njariñ waaw nekk ci kóolute ci jàmm waaye wal imaan ak ngëm yàlla goo xam ne gu mat sëkk la wasalaamati yàlla na nii muy ñëw fekk ëndaale ka fekk ñu mi nga xam ne jàmm bu ko fekk loolu yàlla nekk moom lay ëndaale moom ngay jaaraale ci feeñ gi mu feeñ waaw lépp loo xamante ne nii luy luy lore nañ ci mucc waaw ak lépp luy lu ñaaw lahu alayna bil amni wal iman wassalaamati ak muccu wal islam ak tamit wommatu ci sa diine ji ju mat sëkk yal nañu fekk ci lool ta buy dem yal nañu ci bàyyi waate waaw rabbi saa boroom man mii di rasulullah wa rabbuka ak yow sa boroom yow mii weer wii feeñ waaw mooy allah mooy boroom bi di allah allah lo mu ngi wax ak weer wa de rabbi wa allah sama boroom ak sa boroom mooy kan allah hilaalu rushdin wa xayr waaw yàlla na ko boroom bi def hilaalu rushd li nga xam ne mooy weeru gindeeku waaw di annoncer bon nouvelle yi di indi li nga xamante ne mooy yiw yi am njub yi wa xayrin ak yiw mu ne xadis bii de rawaahu soloo na at-Tirmidhi al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne bi mu ko solowee xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom doon nga ko solo ñu ne la non al imaam Ahmad ibn Muhammad ah daal dina koy solo na ko noonu al imaamu ad-Daarimi rahmatullahi alayhi di sëriñu imaam at al imaamu Ahmad ibn Muhammad imaam at ay aqran nañ quoi <laughs> voilà voilà rahmatullahi alayhi léegi imaam Ahmad moo jiitu tuuti mais eh, mën nañu ne ay aqran nañu voilà rahmatullahi ala al jami' léegi al imam waaw sëriñ lañ ñoom ñëpp comme al imam al Bukhari yi yooyu comme moom classe boobu la al imam ad-Darimi rahmatullah alayhi imam Ahmad moo leen jiitu voilà mais euh, jote na ko rahmatullah alayhima léegi kon euh, euh, léegi kon ñoom ñii ñoo ko solo hmm? léegi al imaamu Tirmidi kon nan la ko solo imaamu Tirmidi mu ngi ko abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa yaquulu inda ru'yatil hilaal mu ne haddasanaa ah, te buntu boobu buntu boobu noonu hadith bi kese la ci indi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman moom xaw nañ ko gëj a gis de ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz di Bundar sëriñu waa kutubu sitta gane àddina la 167 génn àddina la 252 rahmatullahi qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Abu Aamir al-Aqadi mu ne ki ñu nettali ma Abu Aamir al-Aqadi di Abdulmalik ibn Amr al-Qaysi ñii ne non ibn Amr ibn Qays la Abu Aamir al-Aqadi la si woon al-Basri al-Makki rahimahullah génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sulaymaan ibnu Sufyaan al-Madiini mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan ibnu Sufyaan al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Sufyaan al-Madiini al-Madani ñii ne eh, ñenn ñu naan al-Madi al-Madiini am nañu naan Madiini hmm, noonu la ko imaamu Tirmidi wax nekkoon mawla Talha ali Talha waa kër Talha ibnu Ubaydillah mi rahmatullahi alayhi moom nag kañ la génn àddina gisuma ko al imaam Ibnu Hajar nag dane moom mii da'if la ci Taqribu Tahdhib dane moom mii wérul ah Sulaymaan ibn Sufyaan mii wérul da'if la wérul mooy gis nga kon xadis bi am na mbir kon moom mu ne Sulaymaan ibn Sufyaan al-Madini qaala mu ne haddathanii mu ne nettali na man dongu Bilaal ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah hmm? mu ne Bilaal ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah al-Qurashi at-Taymi eh, imam al-Hafiz Ibn Hajar dane moom nag ku woyof xadis la quoi liin fii liin voilà moom ku woyof ay xadis la an abihi Bilaal jële ko ci baayam Yahya ibn Talha muy Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b moom imam al-Hafiz nee na taq ci Taqrib at-Tahdhib thiqa rahmatullah alayhi kañ la juddoo ko abihi kon Bilaal jële ko ci baayam di Yahya an jaddihi kon Yahya jële ci baayam di maamu muy Talha ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinaan al-Qurashi at-Taymi al-Makki Abu Muhammad al-Madani génn àddina la 36 ci waqtul jamal yi euh, euh, euh, am hmm, yawmul jamal foofule hmm, ca jamal 36 37 gisoon nañ ay waxoon nañ ay mbir fa la bokk ci ahadul mubashirina bil janna bokk ci fukk saxaaba yi gën a màgg saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa ra'a al-hilaala qaala xool imaamu Tirmidi kaddu yi nga xam ne moom lañ gis ci sunan bi bokkul ak imaamu Nawawi indi exactement mu ne kaana yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk anna nabiyya yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na kaana idaa ra'a al-hilaal bu mosoon a gis weer wi qaala dana allahumma ahlilhu alaynaa ahlilhu ahlilhu c'est la même chose mooy feeñal ko moom weer wi yal na nga def feeñ gii mu feeñ ci ñun alay naa ci suñu kaw bil yum ni voilà lan lañ amoon fee bil am ni wal iman bii nag bil yum nii mooy albaraka waaw yenn nusaxu Tirmidhi yi moo am bil am ni moo tax borom jaami'u ki euh, al Mubarakfuri borom Tuhfatul Ahwadi rahmatullah alayhi mu ne bil yum ni ay albaraka wa fi ba'd an-nusakh bil am ni voilà waaw kon fii en tout cas bi ñu ci am dane dane dane dane euh, bil yum ni la moo nekk nii waaye mooy loolu mooy albaraka waaye ci yenn ci sax yi bil am ni te loolu la imaamu Nawawi indiwee bil am ni kon buñ ñëwee fi euh, jaami'u Tirmidhi bi ñu allahumma ahlilhu alayna bil yumni wal iman lool iman bi soppeekuwul wa salaamati wal islam lool tamit soppeekuwul rabbi sama borom wa rabbuka ak sa borom yow weer wi allah mooy allah mu ne hada xaditun xasanun garib imaamu Nawawi mu ne xadis al-Hafiz Tirmidhi mu ne xadis la boo xam ne xasanun ba garibun mu tumuranke imaamu Nawawi nag garib bi indiwu ko dana wa qaala xaditun xasan amaana nusxa bi ci yor loolu kese la moo ci am boo seetloo li nga xamante ne hilaalu rushdin wa xayr loolu amul ci ñun nga xam ne nu sax bi ñu am ci imaamu Tirmidhi biñ ci yor nii amu ci naka noon imaamu Daarimi imaam Ahmad d'abord rahimahullahu taala moom tamit loolu amu ci voilà moom bobu te xadis bi boo gisee ñenn ñoo xadis dafa da'if eh, eh, eh, ndax Sulaymaan ibn Sufyaan al-Madaayini min al-Madini min al-Madani moom imaam al-Haafid nee na la kooku da'if la rahimahullah imaam <clears throat> Abu Amir al-Aqadi ci la ko imaam Ahmad jële directement ndax sëriñam directement la rahimahullah euh, moom après mu jële ko comme imaamu Tirmidhi sul mu sàllale wu Sulaymaan ibn Sufyaan al-Madaa'ini qaala haddathanii Bilaal ibn Yahyaa ibn Talha ibn Ubaydillah an abiihi an jaddihi anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam kaana idhaa ra'aa al-hilaal qaala allahumma ahillahu alaynaa bii comme bi ñëw ci euh, euh, Riyaad bi ahillahu alaynaa bil yumni bii tamit yumni waxul bil amni waaye am na ci yenn nu sax yi comme li borom euh, Tuhfatul Ahwazi ne am na yoo xam ne bil euh, euh, loolu la bil amni la bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka allah naka noonu la ko al imam ad-Daarimi rahimahullah moom itam noonu la kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a al hilal qaala allahumma ahillahu alayna bil amni voilà gis nga fii moom ñendi na bil amni imam ad-Daarimi wal iman wa salamatul islam rabbi wa allah voilà moom noon la ko al imaamu ad-Daarimi gis nga moom ba xam moo gën jege bi léegi hilaalu weeru li nga xam ne mooy rushdin hein kanta hilaalu rushdin wa xayr weeru li nga xam ne mooy njub ak yiw loolu ñoom ñetti ñi indiwuñu ko hein ñoom ñetti ñi indiwuñu hilaalu rushdin wa amn voilà loolu indiwuñu ko ah, wallahu ta'ala a'lam voilà rabbi wa rabbuka allah hein ah, allah hein ah, voilà kon loolu lu ama am solo la Ah, boroom al-Mustadrak al-Hakim daal dina koy solo moom tamit ad-du'a 'inda ru'yati al-hilal waaye foofu kaana idha ra'a dana yonente mi alayhi salaatu salaam nekkoon na idha ra'a al-hilal qaala allahumma ahillahu 'alaynaa bil-amni wal-iimaan was-salaamati wal-islaam rabbi wa rabbuka Allah voilà moom noonu la ko ay al-imaam al-Hakim an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi indi borom uh, ad-Diya al-Maqdisi it tamit daal na koy indi waaye indiwu ci Hilaalu Rushdin uh, wa xayr moom itam indiwu ko allahumma ahillahu alayna dane kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha nadhara ila al-hilaali qaala allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iimaan was salaamati wal islaam rabbi wa rabbuka allah noonu la ko borom al-ahaadiisul muxtaara ad-Diya al-Maqdisi rahmatullahi alayhi daal di indee euh, léegi mais loolu euh, ñàkkul te loolu mooy li nga xamante ne mooy li euh, leer te ne du ñàkk que ne daa am ci yi nga xamante ne mooy ni mu ñëwee yoo xamante ne daf ci am ci yenn nu sax yi hilaalu rushdin wa xayr même bu dee ne dajuñu ko doone man daal dañu ma ko ça veut dire <laughs> kon loolu euh, xam naa loolu moom eh, dañ naan la dégg <laughs> waaw yow loo dajul rek léegi moom amul quoi ah déedéet yow kay dajoo dajoo <laughs> ma ne dajoo yow dajoo rek gaa yi bul ne loolu la quoi wallahu ta'ala alam hmm? ñoom al-Bazzar rahmatullah alayhi indi na ko waaye foofu it eh, amu ci rabbi eh, hilaalu rushdin wa xayr loolu it musnadul Bazzar daal du ci ñëw Abu Ya'la indi na ko ci musnadam waaye moom itam comme nii la loolu lépp c'est ne kon eh, li nga xam ne lenn la mooy Euh, du ñàkk que ne nusxa yi nga xam ne moom la ci al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah am ñoom moo leeral loolu waaye euh, pa ñun yi nga xam ne moom moo agsi ci suñuy yoxo waaw kon lii euh, nga xam ne al da koo jeexale li nga xamante ne mooy suñu bunt bi ngir wan ñu ne lépp dañoo war a delloo xattaa gis weer ci tudd yàlla dellu ci yàlla di yaakaar yàlla di wóolu yàlla di sant yàlla di tudd yàlla di bàkk yàlla ci lépp loo xam ne xatta kii kawniya yi feeñ ci kawnu bi ñoo xam ne loolu lépp dañoo war a branché comme niñ ko waxoon sànq delloo ñu suñu boroom léegi lan lañ fay wax ñu xool rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam ana lan la ci waxoon ñu daal di koy wax même bu nee na xadis bi wérul la euh, imaam Ahmad doon wax te mooy mazhabu ci liiwu Hanbali yi eh, doxe xadis bu wéral yi moo gën di doxe waxu nit ñi voilà <laughs> voilà waaw surtout ñoo xam ne seen don fa rëyul waxuma la boo xam ne waajee ko créé de di wax lu ko neex loolu moom amoo droit di ko jëfe di parce ne loolu yonent bi sallallahu alayhi ko wax loolu euh, amoo ci droit ñemewoo ko voilà kon loolu am am solo la kon lii lëkkaaleem mooy di ñu delloo rek eh, ñaan gi nañ ko jàpp da jafewul allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wasalaamati wal islam rabbi wa rabbuka allah allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wasalaamati wal islam rabbi wa rabbuka allah ñetteel allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalaamati wal islam rabbi wa rabbuka allah boo nee tamit allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman baax na wassalaamati wal islam rabbi wa rabbuka allah kon loolu lu ama am solo la yal nañu borom bi may ñu am état d'esprit boobu ñoo xamante ne nii amul lenn luy traversé luy yëngu wala luy dal lu dul ne dañuy bool dañuy branché ci suñu boroom li dañoo xam ne ñun ay jaam lañu te loolu it lu mu màgg màgg ñu xam ne lii du moo màggal boppam daan ku ko màggal te kooku ko màggal mooy suñu boroom te mooy boroomam moo tax yonent bay saa saam hadis bi ramadon fihii di wax ne rabbi wa rabbuka allah sama boroom ak sa boroom mooy allah kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu Euh, wal minna ci lañu jeexale suñu chapitre yii di chapitre bi nga xam ne mooy euh, cinq suñu tome cinquante trois tom cinquante trois ci sharawu Riyad yu gàtt yi euh, kanta nag bu dee ci kii yi muy chapitre deux cent vingt bii di ñëw ñu war jël deux cent vingt et ñu jeexale ko yawmul xamis jeudi tombeek li nga xam ne mooy onze shawwal waaw